li ñu mujj woon gis moo doon ñu ngi woon ci tarjama seydina xaalid ibn al walid ginnaaw bi ñu paree bu seydina amr ibn al gisoon nañu ñu ngi woon ci riwaay boo xam ne rawaahu al waaxidi wa kadhalika al bayhaqi wa kadhalika albayhaqiyu ak ki nga xam ne mooy ibn asaakir ci taarixu dimashq bi sanadin da'if non seulement imaam al-Waaqidi moo fa newoon waaye waxoon nañ la sanad bi mu'dal la mooy boo ci génnee loolu que ne matruk mu ci tàllale bi dafa am rupture bu mag yoo xam ne ñaar dañoo tëb ci càllale gi ndax fekkewuñu seydinaa Xaalid ki ko nettali fekkewul moom maamam sax fekkewul seydinaa Xaalid ibnul Walid baayam bokk baayam fekkewul seydinaa Xaalid ibnul Walid radiyallahu taala anhu wa ardaa ñu ngi woon kon ci nan la dugge ci lislaam moom seydinaa Xaalid ibnul Walid bi nga xam ne nee woon na ginnaaw Xudaybiya mu ne woon mu nekk ci xalaat yoo xam ne xamul ban la ciy jëfe ndax kom que gis na ne waa Quraysh jaayante nañoo mooy ak am nañu accord ak aleyhi salaatu wassalaam xatta qabilat Qurayshun an yacuuda ila makkata mu'tamiran fil aamil muqbil ba waa Quraysh d'accord que ne yonent bi aleyhi wassalaam dellu waaye mu dellu si waat ñëwaat année bi nga xam ne moo ci topp ngir mu ñëw makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ci at mijite ci ngir mu mën a umra mu ne woon xanaa man duma dem bokk li mooy ma dem xanaa ci an-Najaashi ngir rawale li nga xam ne mooy sama ngëm-ngëm sama pas-pas bii nga xam ne ci laa fekkoon ñoom maam ak ñoom ñoom bàyyi muy aqiidatu qurayshin alkaafira almushrika muy li nga xamante ne nii mooy gëm-gëmu waa quraysh seen pas-pas te moo doon lan mooy al aliha kaanu yu'minuuna bi alihatin shatta dañoo gëmoon ay yàlla yu bari mu ne mais Najaashi sax bu ma fa demee amul njariñ parce que moom amanat wa indahu al mu'minuun ndax foofu ma fa demee non seulement moom dugg na ci lislaam waaye am na ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu mi ma bañ mu fekk ma fii buy ñëw déwén di umra si ci Xudaybiya ci ci umratul qadiya mu bañ ma fee fekk kooku ay ñoñam ñu nga foofule kon dem foofu moom taxul ñuy wax mu ne xanaa kon ma dem ci Hiraqla Héraclus satellite nekkoon satellite romain yi foofule bayna bilaadi shaami wa bilaadi al-arab mu ne noonu foofu moom bu fa demee juif laay doon wala nasraan ba pare nekk koo xam ne taabi'an laay nekk ànd ak ñi nga xam ne ay ajam lañu mooy du ñuy arab mooy ab al toppe rek laay doon mu ne walla boog mayem fii sama kër toog Quraysh comme ñépp ñeneen ñi ci loolu la nekk ba alayhi salaatu wasalaam ñëw euh, qadiya mu daal daw ba ni ko frère bi alwalid ibn alwalid bind lettre comme ni ñu ko gise woon léegi nag bi nga xam ne ci la pare ngir dem teg ci mu géntoon gént nga xam ne neewoon na ba ma àggee wax naa ko seydina siddiq abu bakr ibn abi quxaafa radiallahu taala mu daldi ma koy firil nee nag bi nga xamante ne nii ci laa waajal ngir génn jël décision ferme ngir jóge Quraysh daldi dem Madinatul Munawwara foofu lañu yemoon moom Seydina Xaalid ibn al-Walid foofu lañu yemoon ci jataay bi weesu ñu war a continuer insha allahu taala ñu ne nan la génn ak est-ce que dafa ñëw rek dem nan la demee woon lool la ñuy àggale ci riwaaya bi nga xam ne moom lañ la wax sànq kon mu ne fa lamma ajma'tu lil ajma'tu al xuruja ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qultu man usaaxibu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na nag bi ma waajalee ngir dem jël décision ferme ngir jóge Quraysh dem Madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dama waa man ana kan àndal sax ana kan àndal ngir dem tuubi ci loxoy alayhi salaatu wassalaam xaaral ma ut ku ma àndal nee na fa laqiitu safwaan ibn umayya nee na may seet kan laay àndal bi ma génnee sama kër di dox ci mbedd Quraysh yi dajeek Safwan ibn Umayya ibn Xalaf walam yuslim ba'd jamono yi moom tuubagul woon moom Seydina Safwan wa kaana min saadati Quraysh wa umaraa'ihim dafa bokkoon ci ponkali Quraysh yi ci seen sang yi seen njiit yi comme ni ñu ko waxe woon moom ak ñoom Ikrima ak ñi mel ni ñoom nee na moom moom laa dajeel di Safwaan ibn Umayya fa qultu ma ne ko man Xaalid ibn al-Walid yaa Abaa Wahb amaa tara maa naxnu fiihi innamaa naxnu akalatu ra'sin wa qad dahara Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ala al-arabi wal-ajam falaw qadimnaa ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wattaba'naahu fa inna sharafa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lana sharaf mu ne ma ne Safwaan ibn Umayya yaa Abaa Wahb moo doon dàkkantalam yow Abu Wahb yow Abu Wahb xanaa gisoo ci li ñu nekk ñun xanaa gisoo ci li ñu nekk ñun waa Quraysh ha nahnu innama dëgg-dëgg ñun nu akalatu ras ñun moom bariwuñu benn bopp rek mooy loolu waxin la mooy ne ñun bariwuñu benn boppu kese sax doy nañu mooy ñun Quraysh par rapport ak ñiy dugg ci lislaam bi instant bi ñun dootuñu on est devenu insignifiant ndax kat waqad zahara muhammadun ala al arabi wal ajam ndax seydina muhammad alayhi salatu wassalaam noot na ñi nga xamante ne te féete na kaw noot ñi nga xam ne ñooy arab ak ñi nga xam ne du ñuy arab falaw qadimna ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wattaba'na fa inna sharafa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lana sharaf mu ne Safwaan comme que nii la deme xanaa gisuloo ñu daal di dem dikkal ko dëgmal fekk ko moom fa mu ne alayhi salaatu wa salaam ñu daal di koy tuub topp ko ci diinam ji muy woote ndax kat teraangaam moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa suñu teraanga ñun waa Quraysh mooy sama teraanga man Xaalid mooy yow sa teraanga yow Safwaan ibn Umayya loolu la wax Seydina Safwaan wa kaana min Qurayshin anayb léegi lan la ko tontu mu ne fa abaa ashadd al ibaa fa qaal law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abada mu daldi di may répondre man Xaalid ibn walid daal bañ nee na bañ ci li mën a ko nañ dem topp sallallahu alayhi wa sallam mu ne Safwaan ne ko Xaalid yow de danga maa xamul bu desul woon nit ngir gëm Seydina Muhammad ku dul man sallallahu alayhi wasallam man Safwan ma xam ne kon dootul am para doodu am ku ko topp duma ko topp abadan mattabaatuhu abadan duma ko topp ba faw nu àddina bi ma ne wëlbate ko man Safwan duma ko masa kon nag bi yoboo nga seeti keneen yow xaali Seydina Xaalid ah ne faftaraq naa ci noonu lañu tàqale ko maak Safwan ibn Umayya wa qultu waaye ma comprendre ko nag merew ma ko waaye dama ne hada rajulun qutila axuhu wa abuhu bi Badr c'est normal Safwan ibn Umayya man merew ma ko man Xaalid ndax ni mu tontoo dafa fekk daa am lu mettilu ko lu jóge lu ko dal te jóge ci jullit ñi ndax moom kat waay la joo xam ne qutila axu dañoo rey frère am wa abuhu ak baayam bi Badr keroog Badr Umayya ibn Xalaf ak frère Safwan ci boppam di Ali ibn Umayya ibn Xalaf comme nañ ko gise woon bés boobu lañ leen faat keroog Badr mu ne kon nag c'est pas grave kii je le comprends bu dee ne nii la ma tontoo même bu dee lu mu tontu bi di sek sec yépp di wow bam ne bu doon man kesee ci des ma xam ne kenn du ko topp ndax du ma ko topp moom alayhi salaatu wasalaam ba faw ma ne kii garaawul je le comprends moo tax nit il faut ngay comprendre neneen ñi doone man gis naa yiiw rek gis naa ne xam-xam mooy li jara yittewoo leneen jarula la yittewoo ba nag mu pousser la nag ci genre intolérance goo xam ne ku ku deful ni yow mooy di yittewoo xam-xam nga yéene ko ak dee wala di ko laanoog dori di ko rëbb di ñaan yàlla bugal ko rëbb ko sànk ko déedéet mooy kazalika comme niñ ko waxe woon te gisoon ko ci aaya ca waaja ñoom kii rayoon kañu rayoon mu ne la laa ilaha illallah ñu ñu rey suñu borom ne kadhalika kuntum min qablu fa manna allahu alaykum fatabayyanu kadhalika neka waa jii ni meloon waa jii ngeen di mere waa jii ngay mere ndax newul ci chantier bi nga xam ne yow jàpp nga ne te wóor na te leer na te mooy dëgg que ne ci ñépp war a ne muy di góor-góorlu ci diine ji ak xam-xam bi ta bàyyi sàggan ak caaxaan yi loolu mooy dëgg waaye ña nekk ca caaxaan ya waroo leen a mere ci kaw loolu rek di leen ñaanal yàlla mbugal leen di leen ñaan yàlla ndax loolu ñu ne kadhalika ndax comme ñoom ni ñu mel kuntum ngeen nekkoon min qablu lu jiitu woon tey laata buur yàlla di leen gindi kon nag il faut faire doucement ma'a dangay ànd akuk dal akuk ndànku ci noonu la nit ñiy dégloo waaye du ne parax paraxeeg ak force nit ñi ci la nit ñiy gëm déedéet kon Seydina Xaalid radiyallahu mu ne garaawul man da safaan comprendre naa ko ndax moom rajulun qutila axuhu wa abuhu bi Badr ndax góor la koo xam ne dañu rey baayam di Umayya keroog Badar ak frère di Ali ibnu ibn Umayyah ibn Xalaf léegi mu bàyyi ko fa nee na may doxaat ci mbedd mi fa laqiitu Ikrimah ibn Abi ma romb beneen ponkal te ñu tuddoon ko tamit ci jataay biy weesu muy Ikrima ibn Abi Jahl Ikrima di doomi Abi Jahl ibn moom it instant bi tuubagul moom ñi ñépp dinañ tuub moo tax suñu boroom moo yor xol yi moo leen di jàllar bi nu mu ko neexe Seydina Safwan nee na léegi bu desoon ku dul man ngir ma topp ko dootul mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ko topp ndax man duma ko topp ba faw malgré lool qad qadhafa allahu fi qalbihi nuur al islaam buur yàlla sànni na ci xolam leerul islaam ba nga xam ne saxaaba maata min saxaabati rasulillah moom dafa mujj nekk ci saxaaba yi radiyallahu anhu moom Seydina Safwan ibnu umayya ibnu xalaf radiyallahu anhu kon buur yàlla yor xol yi di leen jàllar bi nu mu ko neexe même bu dee ne waa ji tey wane na ne kii moom kufrun bawaaxan bawaax la wane kufrun bawaaxun la wane mooy kéefër gu leer loolu tekkiwul ne ci noonu lay deewe ndax amul benn xol lu dul dafa nekk benn ci baaraam benn ci baaraam borom bi subhaanahu wa taala mu koy jàllar bi comme ni mu ko neexe comme ni ko alayhi salaatu wassalaam wax kon nag nee na nag ma dajeek Ikrima ibn Abi Jahl fa qultu lahu mithla ma qultu li Safwan ibn umm, Umayya fa qaala lii mithla ma qaala Safwan ibn Umayya nee na ma dajeek Ikrima ibn Abi Jahl ma wax ko répéteel ko li ma wax Safwan rek moom it mu tontu ma la même chose ndax al kufru min mishkatin waaxid min min faxin waaxid waaw moom kufru moom ci benn benn kàmb la génne rek waaw benn kàmb ca la kufru génne moo tax seen réponse yee bokk waaw ci ci ci ci ci ci ci fu oh, oh, faxun bu xóotu xóot fa lañ génne moo tax la même chose la ko la ko tontu léegi nee na bon man it ma wax ko bi mu tontoo loolu ma ne ko nag léegi kon faktub alayya waaye Ikrima li ma bëgg mooy lii ma wax ak yow bu ko nettali keneen man loolu laa bëgg Xaalid nga bañ li ñu net li ma wax ak yow nga bañ koo feeñal feneen nëbbal ma sama mbir nee na Ikrima ne ma laa azkur ah bon man moom comme que noonu nga ko bëggee man moom keneen du ko yëg lii ñu fi wax keneen du ko yëg comme que bëggoo ma wax ko Seydina Xaalid nee na fa xarajtu ila manzili léegi nag ma bàyyi sama wër bi ma doon wër Quraysh nee na fa xarajtu fa xarajtu ila manzili ma génn nag dem sama kër ma joge ci mbedd mi ma newoon di dem sama kër bi ma demee fa amartu bi raaxilati fa xarajtu biha ila an laqiitu Usmaan bna Talha fa qultu inna haada sadiq fa law dakartu lahu maa arju nee na ma dem sama kër waajal sama waruwaay sama géléem fa xarajtu biha ma yéeg ngir dem madinatul munawwara bi ma génnee rek sama kër ma daje ko Usmaan ibn Talha min bani abdiddaar fa qultu ma ne ko inna hadha ma ne ma wax sama xel bi ma ko gisee bi ma dajee moom seen ko ma ne kii de sama xarit la moom waa bu ma ko tuddaloon li ma tuddal li nga xam ne moom laa yaakaar te moom laa bëgg muy dem Medina tuubi mu ne summa zakartu man qutila min aba'i fa karihtu an adhkura an uzakkira nee na waaye nag ma xalaataat ne hé non sauf que Usmaan ibn Talha mi waa bani Abdiddaar comme ni ñu ko tudde woon ñoo yoroon way haa bani Abdiddaar way haa humaatal adbaar darban bi kulli battaar voilà nahnu banaatu taariq namshi ala namaariq in tuqbilu nu'aaniq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq gis nañ ne keroog Badar ñoo ko yoroon gaa yi rey daanaka ñu ku yor drapeau bi ci ñoom waddal nañ la keroog nee na man nag al Xaalid ibn al Walid bi ma xalaatee ne kii de sama xarit la aka neexoon waaye est duma ko wax li ma bëgg waay nee na ma ne ah ma xalaat mbokkam yi ñu rey ak baayam yi ñu rey ci ci fële Badar ma ne ah non bu ma ko wax ndax li ma dal ci Safwaan ndax Safwan dañoo rey baam Ikrima it pareil dañoo rey Abu Jahl ibn Hisham keroog Badr kon seenu damay ragal kii it comme que ñoom ñoo yem kaa rek baayam yi ñu rey Badar keroog ci waa Bani Abdiddar moom Usmaan ibn Talha damay ragal bu ma ko tuddalee lii mu tontu ma la ñee tontu nee na kon nag ma bañ a ma bañ koo tuddal lool fàttali ko lool nee na summa qultu ma naka wa ma alayya wa ana raahilun min saati ma ne waay yow ah finalement daal ma ne non garaaw sax nag ko wax maa ngi nii aw ma dara lu ma ci aw ma dara benn inconvénient bu ma ciy fekk te man maa ngi di dem de toute façon lu ma tontu it maa ngi nii di dem sama yoon nee na ma fa dakartu lahu ma saara al amru ilay fa qultu innama nahnu bi manzilati tha'labin fi hujra law sob fiihi danubun min maa in la xaraj wa qultu lahu naxwan mimma qultu li saaxibay nee na li ma jëlee ne ay garawul lii moo wen neen convenant ma ci fekk léegi ma ne ko ma daal koy fàttali nag situation bi ñu nekke fi mbir mi mujjee mooy Quraysh yàgg nañoo xeex diine jii waaye ñàkk nañ ci suñuy saadaat suñuy sang famille yu tas lañ ci ameek deegu bare tàgge yu bari en plus teg ci ñun suñu côté mooy wàññeeku mais côté Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa wàññeekul au contraire day yokk ma ne ko ñun nag dañoo mel ni gis nga ñun moom suñu misaal ak benn benn njàppaana yem rek am njàppaan boo xam ne dafa nekk ci ci ab ab ab kàmb bu dugg di fa làqatu law subba fiihi danubun min ma'in la xaraj buñ jëloon ay paani ndox ay baagi ndox xëpp ko ci biir kàmb gi ngir mu génn day génn mooy ñun waa Quraysh noonu lañ rek fii mu ne mooy politique de l'autruche la def voilà bu doon ci terme tey lii mooy politique de l'autruche jël suñu bakkan beeg suñu bët yi naq ko ci saabal bi ci suuf si ngir bañ a gis réalité bi looloo ñu fi nekk waaye ku ñu xëpp ndox ku fekk Autriche muy def lool nga xëpp ko ay paan paani ndox mu yëkkati bopp bi kon ñu nag moo ma yem rek ñoom njàppaana yem waaw buñ ñuy xëpp ay baagi ndox ñuy génn nee na ma wax ko comme li ma wax sama ñaari àndandoo ya di Safwan ibn Umayya ak Ikrima ibn Abi Jahl nee na nag kii nag moom Usman nu Talha bi ma ko waxee moom fa asra al ijaaba moom dafa gaaw tontul ma kii eh, ànd ak man ci li ma xalaat ne waaw Xaalid wax nga dëgg man damay def ni yow je fais comme toi je me prépare et on part à Médine le plus vite possible il plus de temps à perdre non sëy naa man damay def ni yow damay def ni yow te lépp li nga fi wax dëgg la nii la mbir mi demee voilà mu ne ko man damay xëy tey inni ghadawtu al-yawm wa ana uridu an aghduwa wa hadhihi rahilati bi faxi munaaxa qaala fata'adtu ana wa huwa ya'jaja in sabaqani in sabaqani aqaam wa in sabaqtuhu aqamtu alay nee na ñu joxante rendez-vous ne man damay xëy damay sama sama sama sama waruwaay mu nga fan fax fax mu benn bërëb la woon foofale nekk benn xur bu nekk ci Makka comme ni ko boroom Mu'jamul Buldaan waxe mu ne ko benn bërëb bu nekk fee muy fax bi nga xam benn xur la bu nekk Makka mu ne ko foofu la sama waruwaay ne nee nañu joxante rendez-vous ne moom mu récupérer bosam ñu daje fi nga xam ne mooy bërëb boobu di ya jajj te gisoon nañ ko keroog bi alayhi salaatu wassalaam di dem umratul qadiya arme ya nga xam ne moom la jiitaloon foofu la leen yemale au cas où Quraysh daal di trahir li nga xamante ne mooy accord bi mu ne ko foofu lañ daje joxante rendez-vous moom bu ma fa jiitoo moom Usmaan ibn Talha mu xaar ma man Xaalid waaye man Xaalid bu ma ko fa jiitoo it mu taxaw xaar ma nee na nag fa adlajnaa saxaran fa lam yatluc alfajru xatta iltaqaynaa bi yajuja fa gadawnaa xatta intahaynaa ila alhada fa najidu Amra bna al-Aas biha fa qaala marxaban bilqawm nee na noon bi ñu joxante rendez-vous foofu farañ ne nag ba guddi ba njël di waaj jot mu ne laata fajar bi xar daje nañu foofu la ci bërëb bi ñu waxoon di jeej ñu daldi xëy daldi dem ba àgg bërëb bi ñu ne hada gisoon nañ ne hada mooy ci bërëb boobu la ki waxoon Amr bi ñuy gis tarjamaam ci riwaayu bu dëgër bi noon ci imaamu Ahmad ak ki nga xam ne imaam ibn Ishaq ak ñi ko soloo woon que ne foofule fala daje woon ba mu jógee ca Najaashi ak Seydina Xaalid ak Seydina Usmaana ibn Talha radiyallahu taala anil jamii mu ne foofu lañ daje ki nga xam ne mooy Amr ibn al-Aas mu ne ñu marhaban bil qawm bienvenue yéen nit ñi yéen ñaar fa qul naa ñu ne ko wa bik yawit bienvenue fa qaala mu ne inni ilaa ayna masirukum mu laaj ni te côté bi gisoon nañ ko ci riwaaye bële bu Seydina Amr ibn al bam ne dama agsi gis ay nit ñu ma jiitu ñaar kenn ki mu ngi ci biir xayma bi ci tànt bi kenn ki moom mu ngi taxaw ci biti tànt bi yor a li nga xam ne li nga xam ne mooy mooy mooy mooy euh, naagaam nee na bi ma xoolee ma gis ne Xaalid ibnul Walid la bi may wax ak moom naan ko foo jëm mu naan ma foo jëm mu ne moom Seydina Muhammad la bëgg a dem manit ma wax ko lool alayhi salaatu wasalaam rek ab Tal Usmaan ibn Talha génn ci loolu mooy même kii bi nii rek nee na ñu ne fan ngeen jëm fa qulnaa wa maa axrajak ñu ne ko yow lan moo la génne fa mu mun nañu wa maa axrajakum yéen lan moo leen génne ñu ne ko nag ñun adduxuulu fi lislaami wa itibaaci muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qaala wa daaka alladi aqdamani nee na moom seydna amr ibn al-aas nañu yéen lu ngeen fu ngeen jëm ñu mujj ne ko ñun dugg ci lislaam lañ bëgg ak topp seydna mu ne manit man Amr ibn al-Aas loolu de moo ma fi dégmal loo moo ma fi indi fii moo tax ma ñëw looloo ma fi indi manit mu ne ñu ànd ñun ñépp xatta daxalna almadina fa anaxna bi dahri alxarra rikaabana fa uxbira bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa surra bina falabistu min saalixi thiyaabi thumma amadtu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam falaqiyani axi fa qaala asri' fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad uxbira bik fa surra biqudumik wa huwa yantadirukum fa asra'na al-mashya ila axiri al-hadiis nee na léegi ñu ànd ñun ñëpp ba ni ñuy dugg Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam nee na ñu daldi ñëw yësal suñu gëléem yi ci même bërëb boobu Seydina Amr ibn al-As doon tudd ci bañ koy gis nee na nag laata ñuy agsi daldi nañuy yëgal alayhi salaatu wassalaam ne ko ñu ngi ñëw mu kontaan ci lool nee na ma daldi sol li gën a rafet ci samay yére comme niñ ko gise woon mooy booy ñëw ci kilifa taamu nañ ci ak jataayu xam-xam ndax ci jàkka ji lañ jëm nga daldi sol li gën a rafet ci sa yére waaw sol loo xam ne minimum lu décent la waaye xool sa pijamaa yi di ko dugge ci jàkka yeeg yooyu euh, te nga am leneen waaw loolu mooy wax ji nga am leneen mais bu amul leneen pyjama bi lay demee loolu dara newu ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon yére bi mu doon fanaane da ko doon jullee voilà an aishata radiyallahu taala anhu kama fi kama fi saxiixayn mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaana yaxsilu almani summa yaxruju ila alsalaa wa ana anzuru ila athari alxasli fii mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon raxas man yu ci yéeréem bi nga xam ne moom la fanaane woon ba pare sol yére boobu di dem ci jàkka ji bërëb bi ñuy jullee ci jàkka ji te man Sayyidatu maa ngi gis jeexitalu raxasit mi fi ñu raxas ci yére bi tooy tooy yi fi ñu raxas muy dem ci jàkka ji te yére jooj la fanaane kon ndax lool lañu amoon lool lañu amoon mooy yére yi nekkuloon lu ne gàññ ngay tànn bu la neex nga ñëw sax am embarras du choix léeg lan ngay sol ñoom amuñ woon loolu ay benn lañ doon am yére boo xamante ne nii daanaka buñ amee beneen lu yàgg lay doon wala da ngay gis ñoo xam ne te loolu moo doon règle générale bi jamono yooyu allahu akbar allahu akbar kon yëf lool la kon yëf lool la mais boo ko amee buur yàlla xéewale la del xool nag li gën a rafet ndax yaa yolla ki lan la waxati suuratul araaf yaa ayyuha alladina aamanu xudu ziinatakum inda kulli masjid voilà yéen ñi gëm yàlla dee leen jël di sol ci seen yére yu rafet yi waaw ci jamono yi nga xam ne fa nga xam ne bërëb yi nga xamante ne fa lañuy ñuy sujoote mooy di jàkka yi di boo koy dem ngay sol loo xam ne au minimum bu la buur yàlla xéewale wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ci li nga xamante ne mooy xéewal yi la sa boroom defal fa xaddis dee ko nettali nay feeñ ci yow dan nga koy waxtaane lool nag bu dee ne mooy yow mucc nga ci li nga xam ne mooy ngistal ak wane woo ak bëgg a góondi nit kon nee na ma sol ci li gën a rafet samay yére moom ñeneen ñoom ñëpp la nee na ma daal di dem ci yonent bi ngir dem ci fi nekk moom alayhi salaatu wassalaam mu ne fa laqiyani axi sama frère bi dajeeg man man Xaalid al Walid ibn al Walid ibn mu ne ma gaawal ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëgal nañ ne ko yaa ngi ñëw te kontaan na ci dëgmal gi ngay ñëw te mu ngi leen di xaar yéen ñett mu ne fa asranal mashya ñu gaaw nag presser le pas waaxu bu baax ngir gën a ñëw ci moom mu ne fattalaatu alayhi nar naka laa ko rek laa ko séen naka laa ko séen man Xaalid ibn al-Walid fama zaala yatabassamu ilayya hatta waqaftu alayhi deñul bi ma séenee di muuñ di ma muuñ ba ni may agsee ci ci kanamam bi ma agsee fa sallamtu alayhi binnubuwa fa radda alay fa radda alay salaama bi wajhin talq nee na ma daal koy nuyoo di nubuwa ci na mooy assalaamu alayka ya nabiyallah yal na jàmm nekk ci yow yow yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa nee na mu daal di may fay ci xar kanam goo xam ne na gu tee gu gu gu naat la gu yàngi te ubbeeku waaw bu souriant fa qultu nee na ko inni ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah nee na ma ko ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha illa amul benn buur bu ñu wara a jaamu ci dëgg te ñàkk jaamu di ay lori neen illa allah ku dul buur yàlla wa annaka yow rasulullah yow ndaw yàlla li aleyhi salaatu wassalaam yow ndaw yàlla nga fa qaala mu ne ma taal jegesil ñëwal summa ginnaaw bi ma ginee jege mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne ma alhamdulillahi alladi hadaak qad kuntu araa laka aqlan rajawtu an laa yuslimaka illaa ilaa xayr neena na ma ne ko alhamdu nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma jege sil ma jege mu ne alhamdulillah alhamdulillah maa ngi sant buur yàlla man alayhi salaatu wassalaam alladi hadaaka mi nga xam ne moo la gindi yow seydinaa Xaalid qad kuntu nekkoon naa araalaka aqlan ndax man alayhi salaatu wassalaam dama yàgg xam ne am nga xel boroom xel nga ma yàgga yaakaar nag buur sa xel moomu daal di lay wommat du la wommat lu dul lu dul ci yiiw nee na qultu ma ne man Xaalid ibn al-Walid ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad ra'ayta ma kuntu ushhidu min tilka al-mawaatin alayka mu'aanidan lil-haqq fad'u Allaha an yaghfiraha lii mu ne qad ra'ayta ma kuntu min tilkal mawaatin mu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga li nga xam ne moom laa fekke moom laa fekke ah ushiru moom laa fekke boog min tilkal mawaatin ci li nga xamante ne mooy bërëb yii alayka ci sa kaw mooy yi nga xam ne yépp damaa ci doon xeex contre yow Badar Uhud Hudaybiya fu ne nekkoon koo xam ne mu'aanidan lil haqq dama doon bañ dëgg doon xeex contre dëgg léegi nag léegi nag lenn laa bëgg lenn laa bëgg man Xaalid ibnul Waliid lenn laa bëgg man Xaalid ibnul Waliid mooy ah fad'u allah an yaghfiraha lii ma bëgg nga ñaanal buur yàlla yooyu yépp ma def woon de nga ñaan buur yàlla mu daldi may jéggal loolu lépp ma def nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne allahumma ighfir li xaalid ibn al-walid kullama awda'a min saddin an sabilik nee na yonent bi daldi ñaan ne allahumma ee buur yàlla ighfir xaalid ibn yal na nga jéggal ki nga xam ne mooy xaalid di doomi ki nga xam ne mooy al walid awda fii lépp loo xam ne teg na ko te dugg na ci mu nekk loo xam ne min saddin an sabilika ci dox contrecarrer sa yoon wi ngir nit ñi bañ cee dugg ngir def ci obstacle ba kenn du ci dugg lool mu defoon lépp yàlla na nga ko jéggal qaala xaalid ne fa wa taqaddama usmaanu ginnaaw gi seydna usmaan ibn maz'un eh, eh, ibn talha ibn maz'un man ibn maz'un maata bu yàgg wa qad ra'ayna tarjamata seydna usmaan ibn maz'un ndax usmaan yi te saxaaba yi dañoo bari dañoo bari ki ci gën a siiw nag mooy xalifa bi te gën gënoon ci ñépp mooy Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu alxalifatu thalith xalif bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo gënoon a siiw waaye amoon na ñeneen gisoon nañu Usmaan ibn Mad'un ak Usmaan ibn Talha bi keneen la am na yeneeni Usmaan yeneen yeneen voilà euh, euh, papaay Seydina Abu Bakar nu mu tudd Usmaan Abu Quhaafa Abu Quhaafa Usmaan la tudd voilà kon muy bàyyi Seydina Abu Bakr Usmaan la tuddoon voilà ah kii nag moo Usmaan ibn Talha nee nag ginnaaw gi Seydina Usmaan bi ma paree man Xaalid ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam ma randu wa taqaddama Usmaan wa Amrun fa baaya'a rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam nee na après Seydina Usmaan daal di jege si jaayante ak Seydina Amr ginnaaw gi moom ñu jaayante kan alayhi salaatu salaam mu ne wa kaana fi safar sanata thamaan mu ne suñu dëgmal googu biñ ñëwee di tuub si foofu ci alayhi salaatu salaam ci weeru safar la woon boo paree ñun ñu ngi ci lan ñun ñu ngi ci zul xija ñu ngi ci zul xijja bés niki ki ah, tey la samedi eh, démb bi ci bi ko weesu bi ko jiitu moo doon jour tabaski bi boo ci tegee quelques jours quelques semaine mooy nekk zul zul xijja bi jeex ñu dugg ci muharram at mu bees léegi muharram boog bi ci tegu mooy safar kon ci safar sanata samaan nee na ci lañ dég ak digmal loon ci juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayu ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam qaala mu ne fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla man Xaalid ibnul Waliid maa kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallama yaadilu bi ahadan min ashaabihi fi ma hazaba mu ne maa ngi waat ci yàlla ne yonent mi alayhi salaatu salaam doonuma foon bàyyi doonuma foon bàyyi di ma di jël keneen ci saxaabaam yi ci yi nga xam ne mooy ay nat ay ay tartar la yi nga xam ne day bëgg ko ci taxawal comme xare yeeg yooyu doonuma foon bàyyi di jël keneen comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon moom la Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu waxoon ne moom ak Seydina Xaalid ba ñu tuubee yeneen ci ma yu mel noonu doonu leen foon bàyyi di jël keneen seen kaw di teg keneen seen kaw kon loolu mooy noonu la dugg ci lislaam muy sanata samaan ci riwaay bii nga xam ne gis nañ ko muy bu da'if la ndax imaam al-Waaqidi moo nekk ci càllale bi ginnaaw lii nag Seydina Xaalid ibn al-Walid première comme li mu wax nii ne yonent mi alayhi salaatu yi nga xam ne da ci doon soxla ku mu yónni ci ay xare doonuñu foon bàyyi doonu ma foon bàyyi keroog bi nga xam ne ci la ghazwatu Mu'ta am at mi mu tuube at mi mu tuube gis nañ lettre bi comme bi bi bi bindoon ci jotaay bi weesu que ne dana ko woon boo ñëwoon de dinaa la jiital ci ñu bari ci sama saxaaba yi radiyallahu taala anhum bi nga xam ne ci la ghazwatu Mu'ta amee yonent bi alayhi salaatu wa mu ne woon xeex boo xam ne nag ce n'est pas comme les autres xeex yi ñu doon xeex ndax pour xeex bii nii dañu am ak euh, muy xeex boo xam ne dañoo war a dajeek ñoo xam ne c'est une armée professionnelle muy les romains ñoom Hiraql wa Hizba ak seen alliés yi nga xam ne minal arab yi nga xam ne ñoo dëkkoon ci côté bopp ci frontière u bilaadul arabi wa Sham fi nga xam ne foofu rome yee ko jiite woon temps yooyu mooy romain byzantin pas Rome bu bu bu Italie waaye l'empire romain byzantin bi nga xam ne Byzance lañ ne woon kaanat aasimatuhum Byzance foofale al Constantiniya Constantinople tey ci Turquie foofale ñoom ñoo jiitoon foofu yépp ñoom romain yi eh? alhamdulillah ñooñu booy xeex ak ñoom bokkuñoo comme xeex ak la tribu des Kalb wala la tribu des bani ba ba ba bani déedéet ndax ñooñu ay arab lañ yoo xam ne mënoon nañu xeex gaa mais du loo xam ne moo nekkoon seen métier du nekkuloon un un métier l'armée n'était pas un métier nekkuloon loo xam ne dañ ko c'était tellement organisé bu xeex amee daal ku fa am doole am kii dañ koy wax mu jóg mu dem même bu dee am na ñoo xam ne ñu ñu ñu mënoon a xeex la comme niñ gisa ñoom Seydina Xaalid ibn al ak ñoom Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anil jami' yonent bi aleyhi salaatu boo xam ne moom demul mu boole mu jiitaloon ci ki nga xam ne mooy ñoom Seydina Zayd ibn Haarisa mu ne bu ñu faatee Zayd na ki nga xamante ne mooy Jaafar ibn Abi Taalib daldi jël drapeau bi bu ñu reyee Jaafar Seydina Jaafar ibn Abi Taalib na ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Rawaha jël drapeau bi armée boobu te xew-xew boobu am ci juróom-ñetteelu at mi comme ci lii ne seydinaa Xaalid ibnul Waliid keroog ci armée boobu la bokkoon bi ñu demee ci gàttal ndax dinañ ko gis lu gën a yaatu insha allah buñ ci agsee mu fekk ñi nga xamante ne nii ñooy romain ñu gis ne gaa yi non ñii ñoom dañu leena waxuma la waxuma la quadruple kese déedéet mais niñ leen ëppee dafa jéggi dayo ñu far daal ci gàttal ba mujj xeex ak ñoom fa qutila zeyd ñu daal di rey seydina zeyd ibn xaarisa alxibbu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ginnaaw gi seydina jaafar jël drapeau bi fa qutila jaafaruun ñu daal di rey jaafar bin abi taalibin radiyallahu anhu ginnaaw gi seydina abdallah ibn rawaxa moom fa qutila ibn rawaxa ñu daldi faat ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Rawaha al ansaari radiyallahu anhu am kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu ku këf drapeau bi ndax bëgguñ mu suuf ñu ne mu ne xool leen kan ngeen di jox drapeau bi ñu ne ko yow jël ko mu ne mukk man jëluma ko lu dul ngeen ngir ngeen seet ku ngeen koy jox keneen man du man maa jëli drapo ñu wax seen biir ne kenn new fi koo xam ne moo mën a jël drapeau bi ku ki nga xam ne mooy Xaalid ibnul Walid dañ leen ko jox drapeau bi moom Seydina Xaalid ci noonu ci la dëre drapeau bi moom Seydina Xaalid ibnul Walid ibnul Mughira radiyallahu ta'ala anhu al waaye haha ci noonu nag ci la ci la daldi fexe daal ba li leen naroon nag dal ndax gaa yi dañ leen naroon a dañ leen naroon a décimer mu def stratégie de guerre bu am solo waaw ci noonu la def moom moom na Xaalid ba li nga xamante ne nii noonu la def ah ba daldi yóbbuwaat li nga xam ne mooy armée bi fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam aa ah, aa ah. te moom seydna Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu bi muy def loolu nee keroog li ma damm ciy jaasi keroog Mu'ta li ma damm ciy jaasi kenn xamul lu mu tollu daanaka neuf jaasi damm nañ ci sama loxo bi man seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu taala anhu wa ardaa keroog la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la nekk Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di daldi décrire saxaaba yi radiyallahu la nga xam ne moo xew ca toolu xare ba naan leen qutila Zaydun ne leen a ah, xare bi ma yónni woon di qutila zaydun faat nañu ki nga xam ne mooy zayd ibn xaarisa faat nañu ko de wa axada liwaa jël na drapeau bi nag ki nga xamante ne mooy kan moo jël drapeau bi mu ne jël na drapeau bi ki nga xamante ne mooy Jaafar ibn Abi Taalib après mu ne ah qutila Jaafar muy wax ba Abdullah ibn Rawaha mu ne moom it jël na ko waaye moom it faat nañu ko moom faat nañu ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne summa axada liwaa sayfun min suyuufillah ne leen ginnaaw gi la ki nga xamante ne benn jaasi ji jaasi yàlla yi daldi jële drapeau bi muy Xaalid ibnul Waliid moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko tudde lool sayfullah almasluul mooy jaasi yàlla ji nga xam ne daf ko bocci ci kan alal kuffaar alal mushrikiina wal munaafiqiin comme li aleyhi salaatu wasalaam wax li Seydina Siddiq ne man maa dégg yonent bi aleyhi salaatu ne Xaalid ibnul Waliid sayfullahi sallahu ala almushrikina walmunafiqin mu ne naka noon seydna umar ibn al-Khattab soloona lool mu ne yonent salaam nee Xaalid ibn al-Walid jaasi ji yàlla la du ñu ci kaw yéefér yi polythéistes yi ak naafiq fa fekk dina la faagaagal mu ne moom moo jël bi fa kaana al ala yadayhi ubbi gi ci ay loxoom yonent bi alayhi salaatu salaam tudde loolu fat moo tax bi ñu dëppee ñu ñëw ñu leen naan yéen da ngeen a daw yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen déedéet ñii dawuñu ñii ñooy ñoom dañoo ñëw ngir ut si doole ngir delluwaat waaw ñii dawuñu Allah moom ginnaaw loolu kon euh, euh, euh, xamuk xare moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo fa newoon ñoom Seydina Abdullah ibn Umar ak ñoom ñeneen <coughs> ñu ne ah Xaalid daal moo ñu ci mën nañ ko jox drapeau bi comme que ñu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ñoom kii nañu mu ah kon nañ ko jox ki nga xamante ne ni mooy Xaalid ibn al-Walid Allahu akbar na ko noonu moom Seydina Xaalid ibn al fekke na fathu Makka fatxu makka bokkoon na ci ñu yonent bi alayhi salaatu joxoon yenn drapeau yi ngir ñu dem fenn ubbi ko mu demoon ci waa banu jazima daal di fay rey ay nit ba ñoo xam ne ay jullit lañu woon mais moom dafa jàppoon ne gaa yi gëmuñu ba yonent bi salaam ne yëgati loxoom ne allahumma maa ngi maa ngi seede ne deñ naa ci li Xaalid def mooy ñii mu rey man dumaa leen ko maa ko sant de voilà fekke na Xunayn tamit ak ak Taif yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy yónni ci li nga xam ne mooy al-Uzza ngir mu daal di koy faat mu daal di dem damm li nga xam ne mooy yàlla jooj di Uzza moom la yonent bi alayhi salaam yónni woon keroog ci Uzza ngir mu daal di koy dem daal di damm yàlla baatil jooju nga xam ne moom la ñoo ñu doon jaam ak laat comme ni nga xam ne. Ah, noonu la ko ah, ñoom imaam ñoom imaam boo demee ci eh, ñoom imaam at-Tabari daldi solo rahmatullah aley mu ne keroog bi ñuy dem bi mu ñëwee dikkal allaat comme ni ko Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i daal di nettale mu ne Seydina Xaalid bi mu dikkalee Allaat wal Uzza ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ne ko demal nga damm xërëm yoo nee na bi muy dem bi mu agsee mu ngi naan yaa Uzz kufraanaki laa subhaanak inni ra'aytu Allaha qad ahaanak mu ngi naan yaa Uzz mooy yaa Uzza loru way wi moo tax mu ne yaa Uzz man loo wax yaa Uzza kufraanaki la subhaanak mu ne yaa Uzz yow Uzza yow yàllaay baatil ju neen ji kufraanaki li fi am mooy dañ lay weddi laa subhaanaki kenn du la du la du ne waaye ñu ngi lay ñu ngi lay sori liñ lay liñ lay taqal doo tus dañ lay weddi ndax doo dara inni ndax man Xaalid ra'aytu Allaha qad ahaana gis naa buur yàlla daal di lay gàcceel waaw seydna abi isxaaq assabii ba léegi soloona moom këlëy bee yoo doomam la woon mu jële ci abi abdirahman assulami lu mel noonu ah kii ne qataada sayyidina qataada bi sanad boo xam ne même bu dee ne rijaalu thiqat waaye mursal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni sayyidina Xaalid ibn al yónni ko ci ñi nga xamante ne mooy Uzza bi muy dem moom sayyidina Xaalid ibn al-Walid fekk Uzza waa Hawazin mu ne wa kaanat li Hawazin Hawazin hawazin harbu hawazin dinañ ko gis ghazwatu hawazin loolu dinañ ko gis tawaa banu sulaym ñoo doon toppatoo al uzza yàlla joo jële ñuy dégg ca afara aytumul laata wal uzza wa manaata thalithata al uxra alakum dhakaru wa lahu al untha tilka izan idan qismatun diiza uzza boo bële waa hawazin a koy ron te ko doon toppatoo mu ne mooy waa Banu Sulaym yonent mi alayhi salaatu ne ko demal boo demee di boo demee ngir damm ko nag dina am benn femme boo xam ne day bu ñuul kukku lay doon karaw gi gudd boo xamante ne ni ween génn mooy ka gàtt dina génn ngir dox sa digganteeg moom tam moom ci boppam mooy Uzza ah. gaa yi nag bi mu ñëwee ci waa Hawazin ñu koy tëkku naan ko ah Xaalid fais attention gis nga suñu yàlla ji bés boo ko jegee dina la def loo xamante ne nii di ci jële loo xamante ne nii keroog ngay mujjee wax keroog ngay mujjee dund comme ni gaay yi di ni gaa yi di di di di tëkkoo ñi nga xam ne ñooy contre seen yëfi caaxaan yi ñuy def seen njibar yeeg seen yooyu ak seen ndëpp yi boo koy contre ñu naan la ah na nga bañ a def attention bés bu la bés bu ñu la jàppee bu la rawaan yi jàppee di nga xam ne doo doo seen moroom laa jël ñoom diw loolu lañ doon wax Xaalid moo tax loolu du lu bees tëkku yi ñuy tëkku koo xam ne ci sunna nga ne ñu lay gëmloo yooyu nga ne waaye lii caaxaan la ñu naan la rien que ne caaxaan la googu musiba mën na la cee fekk du dëgg du dëgg fenn Seydina Xaalid ibn Walid loolu lañ ko doon wax te yonent bi alayhi salaatu salaam ma ko yónni kan ne ko demal damm loolu gaay ne ko hé cëy Xaalid boo ko fi defee ñoom waa Hawaazin ba pare ñu naan yaa Uzza shuddi shaddatan laa siwaakihaa alaa Xaalidin wa shammiri fa in laa taqtulil mar'a xaalidan tabu'i bi dhanbin aajilin wa tuqassiri ñu naan ko yaa Uzzu ñu na ba ñuy tëkku say naa Xaalid di galvaniser di di di soññ ki nga xam ne nee nañ mooy seen yàlla ji ay woy ndaw ndaw ndaw ndaw diine joo xamante ne diine yi neen la mooy yàlla ji dañ koy soññ ngir mu mën a def dara yaa Uzzu e yow Uzzu shuddi songal te génne sa mer songal song goo xam ne yow rekk la yey yow rekk ko man laa si waakiha amul keneen ko mën a song lu mel noonu alaa xaalidin xaalid mi ñëw ngir bëgg laa damm si alqil ximaara sànnil sa sa sa sa sa muuraay sànnil li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy li ngay li ngay muuroo sànni ko fële wa shammiri voilà dëgërul dëgëral bu baax daldi songu Xaalid mi daldi koy faagaagal ndax kat fa innaka fa innaki in la taqtulil mar'a Xaalida gis nga boo rayul waa ji ñu naan Xaalid mii ñëw bëgg laa damm bés boo ko rayul tabu ebe zambin di nga dellu ci li nga xam ne mooy bàkkaar boo xam ne ajlin wa tuqassiri bu gaaw lay doon mooy yow di nga mujj dootoo doon dara ba pare nga gàttañ lu dootoo nekk dara dina la anéantir moom Xaalid boo gaawul def ko li nga xamante ne ni moom nga ko war a def ah. mu ne bi ñu gaa yi wax lool fa shadda alayya Xaalid fa qatalaha sayyidina Xaalid affaire boobu agsee mu génn mu daldi songu ko dóor ko jaasi mu daldi koy rey ci saase waaw ci saate ba pare mu ne dhahabatil uzza fala uzza ba'da al yawm ñi ma doon tëkkoo ko wax bu dee ne uzza moo taxoon ngeen bañ jaamu seen buur seen buur yàlla moo yéen boroom ndëpp yeeg xërëm yi bu dee lii la faagaagal naa leen faagaagal naa leen bu dee moo tax jaamu ji leen yàlla te wéetal ko dhahabatil uzza uzza nee na mëy dem na yoonam jeex na tey fala uzza fii ci jaziratul arab buñ naan euh, bu buñ naan uzza nañ la fekke na kon amoon na ay blessures yu metti da ghazwatu Hunayn buñ ci agsee nañ ko gën a gis malgré li jullit ñi baree baree baree bari du ñuy door a agsi ñu bari dañoo wane ginnaaw ndax dañ leen a embuscade embuscade ratatatatatatat flèche yay taw ca xurwa Seydina Xaalid ibn Walid amoon na ci ay gaañu gaañu blessures yu metti ah blessures yu metti Seydina Abdurrahman ibn Azhar nee na radiyallahu anhu comme ni ko imaam az jële ci moom ci sanad boo xam ne imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko soloo ci sanad boo xam ne bu wér la mu ne gis naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yawma Hunaynin yataxallalu nnaas yas'alu an raxli Xaalid fa dulla aleyhi fa nadara ila jarxihi wa xabistu annahu nafasa fiihi moom Seydina Abdallah Abdurahmaan ibn Azhar radiyallahu anhu mu ne gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog xare Xunayn muy muy xàll di jàll diggante nit ñi waaw nit ñi bari muy jaar seen biir di di leen xàll di jàll di laaj ana fan la Xaalid ibn al-Walid ne fekk dafa amoon blessure biñ ko ko teg tale mu ñëw xool li nga xam ne mooy blessure am yi nee na man foog naa ne da cee tifli na ci mooy da cee ñaan daal lu ciy tifli moom aleyhi salaatu wassalaam ñaanal ko ngir mu wér waaw allahu akbar moo nag seydna Xaalid ibn walid radiyallahu anhu kon fatxu Makka ak yooyu yépp gis nañ kon nee na yooyu yépp moom seydna Xaalid gis nañ ne yooyu yépp participer na ci moom seydna Xaalid ibn al-Walid radiyallahu taala anhu wa ardaa nee na mas naa ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mas naa ànd ak bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi dugg si ci ki nga xam ne mooy doomi mbokkam bi mooy baaj eh, nu mu tudd maanaam doomi mbokkam eh, yaay Maymuna nekkoon yaay ci moom radiyallahu taala anha nee na ma ñëwoon dugg seeg yonent bi alayhi salaatu salaam ndax yaay la ci moom mooy eh, ndax sëru comme niñ ko waxoon sëru yaay Maymuna moo jur sayyidatu Xaalid sayyidina Xaalid ibnul Walid muy Lubaaba as-Sughra mooy yaayu sayyidina Xaalid ibnul Walid radiyallahu taala anhu wa ardaa Euh, euh, euh, xadis boobu xadis bu wér nag imaam muslim sax soloo na ko ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi na ko noon imaam al-Buxaari muttafaqun alayhi la imaam Ahmad ibn Hanbal imaam Abu Dawud an-Nasaa'i imaam ibn Maaja ñoom ñëpp daal dinañu koy solo moom Seydina imaam Abdullah ibn Abbas moo ko nettali mu ne seydna xaalid ibn alwalid kaana yuqaalu lahu sayfullah alladi kaana yuqaalu lahu sayfullah axbara seydna mawlaana ibn al-abbaas radiyallahu anhuma mu ne seydna xaalid ibn alwalid mi nga xam ne moom lañ doon woowe sayfullah jaasi yàlla ji de axbarahu moo ko nettali annahu daxala ala xaalatihi maymuna que dafa dugg ci euh, yaayam di maymuna di suñu yaay ñun ñëpp jullit ñi yaay maymuna bint al xaaris waaye yaayam spécial ndax ginnaaw bi mu ne yaay jullit ñëpp moom sëy naa xaalid mooy yaay maymuna sëru yaayam la woon nee na mu ànd ak alayhi salaatu wassalaam la àndaloon nee na ñu fekk fa mbëtt yàpp mbëtt boo xam ne defar nañ ko mu ne ki ko ko andi woon qadimat bihi uxtuha xufayda bintul xaaris min najd muy sœur biñ naan amoon nañ beneen sœur muy yaay maymuna bintul xaaris yaay ummu lubaaba bintul xaaris al kubra ak lubaaba yaay seydna abdullah ibn abbas ak lubaaba bintul Xaaris as-Sughra yaayu Xaalidul Walid waxoon naa la amoon nañ beneen sœur mooy Xufayda bi bintul Xaaris mi nga xam ne Najd la doon sëy ci est tey Arabie saoudite de l'Arabie mu ne fa qaddamtu nee na fa moom moo ko indiloon loolu yàpp mbëtt boobu indil ko kado ki nga xam ne mooy sœuram di Maymunatu bint sayyidatuna Maymuna radiyallahu anhuma nee na nag Euh, biñ ko tegalee yonent bi aleyhi salaatu salaam mu xam ne mu bi mu yëgee ne moom la farafa yada mu yëkkati loxo mooy lekkul demoon na bay lekk waaye bi mu yëgee ne mbëtt la lekkatul lekkatul fa qaala xaalid xaalid sayyidina xaalid ne ko a xaraamun huwa ya rasulallah sallallahu wa sallam ne ko waa yow ndawu yàlla li ndax lii dafa xaraam mooy mbëtt dafa xaraam qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko laa walakinahu lam yakun bi ardi qawmi fa ajiduni a'aafu a'aafu mu ne fajtarartuhu fa akaltuhu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yanzuru wa lam yanha mu ne nag bi ma nee ko ndax lii dafa xaraam yow yonent bi alayhi salaatu salaam li tax lekkoo mu ne ko laa déedéet walakinahu waaye li am ba des mooy lam yakun bi xaw qawmi lii nii amul nekkul woon mooy du lekk goo xam ne ci man fa ma jóge di Quraysh euh, du lekk guñ doon lekk mooy mbëtt bokkul ci yi nga xam ne ñun dañ koy lekk moo tax waaw fa ajidu nii moo looloo tax nag ma xaw ko seexlu mooy mbir mi loo xam ne la dama ko seexlu moo tax nee na man ma daal di koy jël man naa Xaalid comme que nee na ma xaraamu moom joxe na raison bi tax lekkul ah man may lekk nee na yonent mi alei salatu salaam di ma xool may lekk mbir mi te daldi ma koy tere kon loolu ci la ñuy xame ne kon mooy ne eh, eh, mbir mi xaraamul mooy lekk bët eh, du loo xamante ne nii dafa du loo xaraam du sax lu ñu sib waaw kenn sibu ko mooy yeneen bi alei salatu salaam doone nag waa moom lekkul kon loolu dañ naan la bu xaraamoon du bàyyi Seydina Xaalid ñu koy lekk te waa këram a ko togg ci biir këram biir néegam ñu fay lekk loo xamante ni dafa xaram walla loo xam ne dañ koo sib déedéet waaw mooy yooyu yëpp benn amu ci mooy xaraamul te sibuñu ko moom nag alayhi salaatu salaam am na lekk yoo xam ne doonu koon lekk ndax yu mel nii ak yi nga xamante ne nii comme niñ doon gis ci masalam laaj laaj ak soble moom bañ ko waxee neewul na mbir mi moom dane mbir mi daal moom inni unaaji man laa tunaaji man damay déeyaaleeg koo xam ne doo déeyaaleeg moom lan la waxoon yarhamukallah loolu la waxoon seydna abu ayub al ansaari radiallahu taala an looloo taxoon moom alayhi salaatu wasalaam lekk ko ci bañ ko ko tegalee kon eh, moo tax eh, lii day wane ne loolu moom lekk mbëtt loolu lu dagan la